وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim fa qaala rajulun min alqawm idan nuksir qaal allahu akbar rawaahu tirmidi rahimahu llahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix wa rawaahu alxaakimu min riwaayati abi saciidin radiyallahu anhu wa zaada fiihi aw yaddaxiru lahu min al-ajri mislaha kon al-imaam al-haafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi ñu ñëwoon chapitre deux cent cinquante deux baabun fi masaa'ila min ad-du'aa bunt bi wax ci ay masala yu jëm ci wàllu ñaan ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiis euh, mille cinq cents mu ne woon wa an abi umama mu ngi jële ci baayu umama di Sudayy ibn Ajlan al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qaala qiila li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qiila wax nañ li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ayyu du'aa'i asma'u qaal jawfu al-layli al-aaxir wa duburu as-salawaati al-maktuubaat walillaahi al-hamdu wal minna tey war a gis li nga xam ne mooy wàllu bees muy beneen xadiis ci suñu bunt bi di avant dernier bi muy xadiis saydina wa mawlaana euh, Ubaada ibn as-Saamit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne wa an Ubaadata ibn wa an Ubaadata ibn as-Saamit mu ngi jële ci saxaaba bu ñu naan Ubaada di doon as-Saamit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne anna rasuulallah mu ne lekk ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na maa ala ard waaw ala al ardi eh, nekkul ci kaw suuf waaw maa ala al ardi muslimun amul benn jullit yad'u allaha ta'ala boo xamante ne dafa ñaan boroom bi nga xam ne moom moo kawete yéegul rahimahu euh, azza wa jalla bi da'watin ci am ñaan illaa ataahu allah possibilité yii moo am lu dul na borom bi dina ko jox iyaaha la mu ñaan den nangoo aw wala boog sarafa anhu min as-su'i mu wëlbatil ko wëllif ko dindil ko mu mu ko min as-su'i ci ñu ñaaw yu ko nar a ay mettit mislaha lu toll ni la mu ñaan maalam à condition ñaar yi kese la lim fii ñaari possibilités yi maalam yad'u fekk way wommatugoo gële góor a jigéen a ci ndax amul mafhum ndax fekk moom nekkul yad'u nekkul di ñaan bi ismin ci bàkkaar aw qati'ati rahim wala dog mbokk dog mbokk nag ci bàkkaar la bokk mooy zikrul xaasi ba'da al-'am dafa tudd li gën a mooy ism après mu boole ci qati'atu rahim fa qaala rajul benn waay ci mbooloo mi ne min al qawmi ci mbooloo mi ne ko ah yoneen saa saa kon de idan nag nuksir kon de kon dinañ ñaan qaala yeneen saa saam ne ko allahu akbar ne lu ngeen bari bari ñaan seeni ñaan du jeexal man de xëy na fa yàlla waaw lu ngeen ñaan ñaan ñaan borom bi du jeex la moo leen ëpp na lu li mu yor ëpp na li ngeen ko mën a ñaan waaw mu ne rawaahu soloona xadiis bi at-Tirmidi al imaam Abu Isa rahimahullah wa qaala mu ne xadiisun lii xadiis la xasanun sa bu baax saxiixun bu wér mu ne wa rawaahu al-Haakim waaye al-imaam al-Haakim an-Naysaabuuri Abu Abdillah borom al-Mustadrak soloo min riwaayati Abi Sa'iid moom nag ci beneen saxaaba la ko jële muy Sayyidinaa Mawlaana Abu Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu mu ne wa zaada fiihi yokk na foofule aw mooy ñetteel bi waaw ndax xam nga ñaari possibilité la hadiisu Ubaada bi wax hadiis Sayyidinaa Abu Sa'iid anhu yeneen sa saam ne wala boog aw yaddaxira lahu min al ajri mislaha wala borom bi daal di koy ammangasinil dencal ko ci yiiw ci fay lu toll ni la mu ñaan ñett yaa ngoog kon xadiis baa ngi nii kon imaamu Tirmidhi la wax ak riwaaye boo dee bi moom la léegi est boobu moom kesee ko solo ñu naan imaamu Ahmad ibnu Muhammad jiitu woon na ko ci ci Musnadul Ansaar xadiis Ubaada ibnu Saamit ah. boobu mu ngi ko lee ci kaddu ma ala dhahril ardi min rajulin muslimin yad'u allah amul ci kaw suuf si benn góor bu wommatul góor nag jigóor ak jigéen a ci yam bu wommatul yàlla daal di ñaan yàlla voilà kon nag nañ gis imaamu abu isa mu ngi ko ndi abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babun fi intizar al faraj wa ghayri dhalik mu ne haddathana abdullah ibn abdirrahman mu ne nettali nañu ci Sëriñ Abdallah ibn Abdurrahman mooy ad-Daarimi Abdallah ibn Abdurrahman ibn al-Fadl ibn Bahran ibn Abd as-Samad Abu Muhammad ad-Daarimi at-Tamimi as-Samarqandi al-Haafiz mooy haafiz bu mag bi borom Musnad bi euh, muy Musnad ad-Daarimi mi nga xam ne dañuy gis léeg-léeg ñu tudd ko fii euh, gane àddina 181 génn àddina 255 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Muhammad ibn Yusuf mu ne xabaar nañu Muhammad ibn Yusuf di Muhammad ibn Yusuf ibn Waaqid ibn Usmaan ad-Dabbi mawlaahum Abu Abdillah al-Firyaabi waaw ah, kii sëriñ la woon tamit imaamul Buxaari rahimahullah moom ni al-Firyaabi ad-Dabbi mawlaahum Abu Abdillah nekkoon koo xam ne cent vingt la gane àddina voilà génn àddina deux cent nekk sëriñ bu mag a mag a mag ci imaam al-Haafiz al-Buxaari rahimahullah nekkoon koo xam ne ku mu ku moo tax doon na wax ne haddathana Muhammad ibn Yusuf wa kaana min afdali ahli zamani al imaam al Bukhari du bu waxee lii mooy waa ji màgg na mu ne nettali nañu Muhammad ibn Yusuf mooy sëriñu ad-Daarimi bi ndax ad-Daarimi moo magoon imaam al Bukhari rahimahullahu ta'ala ta moom dafa gaañu année bi ci tegula imaam al Bukhari génn àddina la imaam al Bukhari 194 la la gane àddina ad-Daarimi 181 voilà kon gis nga euh, moom moo ko magoon euh, moo tax moom mi sëriñ la tamit ci imaam Muslim ak nawoon al imaam Abu Isa at-Tirmidhi kon mu ne imaamul Bukhari ne nettal nañu Muhammad ibn Yusuf bi wa kaana nekkoon na min afdali ahli zamani bokkoon nañu gën ci jamono allahu akbar kon kooku ah moo na imaamul Ahmad ne kaan al-Firyaabi rajulan saalihan waaw ne al-Firyaabi mi nekkoon na ta en fait buñ wax nii ça ne wax mat kii moo mooy li xamoon ci moom lay wax <laughs> waaw nekkoon na waa ju baax a ngoog waaw ah <laughs> ku baax a ngoog waay waaw te imaam Ahmad nee na man bind naa jëlee naa ci moom xadiis wa katabtu ana anil Firyaabi bi Makka waaw mooy man jëlee naa ci moom li nga xamante ne nii. non euh, non kii nu mu tudd ma naan non Firyab yi sëriñam la woon parce que moom moom moom moom deux cent douze <laughs> waaye lu may wax ni imaamu Ahmad moom deux cent quarante et un la génn la génn àddina kii deux cent douze kon bokkuñu voilà kii sëriñam la woon Muhammad ibn euh, Yusuf al-Firyab yi moo na imaam Ahmad nee na man jëli naa ci moom waaw ku baax la woon ndeysaan fekk bon weesu woon na ba pare mu ne man dégg naa ci moom Euh, fi nga xamante ne nii hmm? euh, mooy Makka jëlee naa ci moom bind naa ay xadiisam ah waaw ah rahimahullahu taala rahmatan wasi'a mu ne an ibni Thawban mu jële ma Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi an ibni Thawban ci doomi Thawban da Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban al-Anasi ñi ne al-Absi Abu Abdillah ash-Shami ad-Dimashqi al-Khurasani al-asl az-Zahid gane àddina soixante quinze génn àddina li nga xam ne mooy cent euh, soixante cinq rahmatullahi alayhi an abihi mu jële ci baayam jële ci nga xamante ne mooy baayam di Saabit ibn Sawbaan al-Anasiyu rahimahullah ad-Dimashqiyu kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko fiqa la rahmatullahi alayhi an Makhuul moo ko jële ci Makhuul ash-Shaami al-Qurashi Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala génn àddina cent douze am na ay wuute an Jubayr ibn mu jëla ko ci Jubayr ibn Nufayr ibn na Abu Abdillah ash-Shami moom nag soixante-quinze la génn àddina moom nag baayam saxaaba la woon mais moom mii muxadram la woon waaw mooy moom daa ñëwul ci yonent saa salaam jamono yonent saa mu ngi doon dund baayam saxaaba la radiyallahu anhu anna Ubaada ibn Saamit kaana sayyidunaa Ubaada ibn Saamit ibn Qays ibn Asram ibn Fihr ibn Qays ibn Tha'laba ibn Ghanm Awf ibn Amr ibn Awf ibn al-Khazraj al-Ansaari al-Khazraji al-Madani am na nag ñu ne xilaafa Seydina euh, Muawiya mais amaana la 34 moo gën a dëgër génn àddina fële Ramla ah, waaw am na ñu nag baytul mooy Ramallah li ñu naan ci tubaab ah. <laughs> ñu baytul maqdis yi eh, ku di sahaaba bu siiw haddathahu moo leen nettali anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ma ala al ardi muslimun yad'u allaha bi da'watin illa ataahu allahu iyyaha aw sarafa anhu min as-su'i mithlaha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim fa qaala rajul <laughs> eh, ah, kon de idan min alqawmi idan nukthir qaala allahu akthar wa hada hadithun hasanun sahih gharib gis nga gharib bi imaamu Nawawi daanaka daanu du du moom du duñu ko gis mu koy indi waxoon nañ la nag ñu ko mën a dégg min hada alwajh wa ibn Thawban huwa Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban al-Abid ash-Shami kon nii la ko al imaamu kan indee al imaamu at-Tirmidhi léegi nag dane woon ah ah kële wa rawahu al-Hakim fi hadithu Euh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu léegi ñu xool imaam al-Hakim ci al-Mustadrak ala sahihayn mu ngi ko di ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil foofu la ko di moom al-imaam al-Hakim mu ne akhbarana Abu Nasr Ahmad ibn Sahl al-Faqih mu ne nekk na suñu sëriñ Abu Nasr Ahmad ibn Sahl euh, al-Faqih al-Bukhari fa la newoon moo tax Bukhari la génn àddina fi nga xam ne mooy Baghlan moo tax Qutayba ibn al-Baghlani rahmatullah ala al jami' bi Bukhara mu ne Bukhara la ma jàngale lii man imam al-Hakim euh, dëkkam ba mu ne woon e, dëkku imaamul Bukhari bi rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Salih ibn Muhammad ibn Habib al-Hafiz moom Abu Nasr mu ne nettana Salih ibn Muhammad ibn Habib <coughs> muy Salih ibn Muhammad ibn Amr ibn Habib ibn Hasan ibn al-Munzir ibn Abi al-Ashras Ammar nekk koo xamante ne hafiz la woon bu mag nga xam ne moom itam Buxa Buxaara la ne woon ak Naysaabuur euh, gane àddina li nga xam ne mooy deux cent cinq génn àddina deux cent quatre-vingt-treize rahmatullahi alayhi ah, ah mu ngi noonu demoon na Haramayni dem na Sham Iraq Misr Marw yooyu yëpp demoon na fa euh, moom mi di Salih rahmatullahi alayhi kon ahma ki mu muy Salih ibn Muhammad qala hadathana Ali ibn al-Ja'd mu ne kii nettma Ali ibn al-Ja'd Ali ibn al-Ja'd ibn Ubayd al-Hafiz Abu al-Hasan al-Jawhariyu al-Baghdadiyu al-Hashimiyu mawlaahum al-Haafiz gane àddina am nañu ne cent trente am ñu wax ba cent trente six génn àddina li nga xamante ne mooy deux cent trente deux bu dee loolu mooy moom mu ngi dund cent ans pile waaw téeméeri at pile cent trente ba deux cent trente euh, nekk koo xamante ne nii fiqa la Euh, woo xam ne jame nañ ko nag ne euh, bi tashayyu ci ak chiisme rahmatullahi alayhi moom Ali ibn al-Ja'd qaala axbarani Ali ibn Ali ar-Rifaa'i mu nekk na taw Ali ibn Ali ar-Rifaa'i de Ali ibn Ali euh, ibn Najjaad ibn Rifaa'a Abu Ismaa'iil al-Rifaa'i al-Yashkuri al-Basri al-'aabid gane àddina 161 am nañu ne 170 wallahu ta'ala a'lam noonu génn àddina génn àddina 161 am nañu ne 170 wallahu taala alam moom nii nag daane woon koo xam ne la ba'sa bihi euh, nekk koo xam ne euh, ci wàllu pas ki kii mu'tazila lay doon bañ xadar moo tax moom lañ naan kaana qadariyan dañ koy bañ ñu tuddee leen ko voilà kii nag imam ad-Dhahabi moom dana imam Abu Hatim nag nee na la yuhtaju bihi ah, kii kenn du euh, sukkandikoo ci moom sauf que imam kii num tudd al ibn hajar dane la ba'sa dane passable voilà mu ne am na nag wa kana abidan rumiya bil qabr wa kana abidan yuqaalu kana yushbihu an-nabiy sallallahu alayhi am na nag euh, dañ koo jamee ne da doon bañ dogal nekkoon jaamukatu yàlla am nañu ne nag ak niroo woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa <laughs> <laughs> eh? akbar muy ali ibn ali ar-rifa'i wa axbarana mu ne te nettal nañu ba léegi kon imaam al-Hakim Abu Abdillah euh, léegi euh, euh, Abdallah ibn Muhammad ibn Abdillah as-Saffar mu ne nettan leen ki nga xamante ne mooy Abu Abdillah ah muy as-Saffar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a <laughs> malgré gis yëkkale boo <laughs> tax daal la <laughs> hawla wala quwwata illa billah hmm? la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahu akbar kon eh, bu ñu ko bu ñu bu ñu <laughs> bu ñu bu ñu continuer fi nga xam ne moom lañ moom moom lañ yemoon doon al imaamu eh, eh, al-Hakim rahimahullahu ta'ala ñu ngi kon ci al-Mustadrak ala as-Sahihayni voilà ñi nga al-Mustadrak ala Sahihayni léegi léegi ñu continuer léegi kon mu ne al al al al imaam al Hakim rahimahullahu ta'ala euh, fi ñu ci yemoon alors euh, ñu ngi ci ñu ngi yemoon voilà waaw fu ñu ci yemati woon ah. Euh, ci kan lañ ñëwoon ci ruwaat yi ah waaw mu ngi nii <laughs> mooy euh, euh, Abu Abdillah ah mu ne wa axbarana Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah as-Saffar mu ne te neen tañu Abu Abdillah di Muhammad ibn Abdillah ibn Ahmad al-Asbahani as-Saffar az-Zahid rahimahullah de lii imam al-Hakim moo koy wax mooy daa jàll ci beneen au lieu de xaa mu ne wa axbarana voilà kii moom mu ngi génn àddina na trois cent trente-huit fële ca Nisaabuur rahmatullahi alayhi fa la génn àddina rahmatullahi alayhi léegi moom moom nag moo ne euh, haddathana Abu Bakr ibn Abi Dunya mu nekk nettama Abu Bakr ibn Abi Dunya mu siiw lool ya Abdallah ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Sufyan ibn Qays al-Hafiz Abu Bakr gane àddina l'an deux cent huit euh, génn àddina l'an deux cent quatre-vingt-un rahmatullahi alayhi euh, nekk saduqun saduq ku dëggaloon hafiz mooy borom taalif yi ibn abi dunya moom siiw na euh, rahmatullahi alayhi nga xam ne moom euh, <laughs> abu bakr al-hafiz rahmatullahi alayhi léegi moom di abu abdillah muhammad ibn abdi ki abu bakr ibn abi dunya qaala haddathana muhammad ibn yazid abu hisham mu nekk nett mooy muhammad ibn yazid ibn muhammad ibn kathir ibn rifa'a rahimahullah abu hisham a ah, nga xam ne moom fële euh, Madain la newoon muy capitalu Perse ak Baghdad euh, al imam Ibn Hibban ak moom dañ ne ñeneen dañ ne moom deux cent la génn àddina rahmatullahi alayhi imam al-Hafiz Ibn Hajar nag nee na laysa bil qawi moom mii dëgëruwaa ah. al imam az kii da'afahu an-Nasa'i wa Abu Hatim al imam al imam ne e kii moom dëgërul ah, Muhammad ibn Yazid Abu Hisham qala haddathani Ali ibn Ali moom lañ gisoon sànq muy Ali ibn Ali ar-Rifa'i an Abil Mutawakkil kon affaire bi daal di ñëwaat ba foofu Ali ibn Ali léegi parce que imam euh, al-Hakim lii bu doon ñoom imam euh, al-Bukhari ñoom euh, Muslim dañ doon def xaa ba ñëwee ci Ali ibn Ali ar-Rifa'i muy demaat ci beneen càllal naan wa danaan xaa wa axbarana mais moom daa def noonu rek léegi wa axbarana léegi nag kon Ali ibn Ali moom mañ yemoon fële ci Ali ibn al-Ja'd jële ko woon ne axbarani Ali ibn Ali ar-Rifa'i mu ñëwaat nii muy Ali ibn Ali an Abil Mutawakkil moom moo ko jële ci taabi'i bu naan Abul Mutawakkil ne Ali ibn Daawud ñi ñii ne non Ali ibn Da euh, euh, Du'ad la waaw Ali ibn Du'ad Abul Mutawakkil an-Naaji al-Basri as-Saami euh, génn àddina la cent deux rahmatullah alayhi nekkoon fiqa rahmatullah alayhi léegi moom nag moo ko jëlee an abi saidin radiyallahu anhu moo ko jëli sayyidina mawlana abu said al-Khudri di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn al-Abd Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj ibn Harith ibn Sa'laba ibn Sa'laba ibn Amr ibn Amir génn àddina am nañu wax 63 ba 74 loolu ay wax la muy saxaaba di doomu saxaaba di ibnu shahidi radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala ma min muslimin yad'u allaha bi da'wa xoola fii ñett yëpp lay indi mu ne amul benn way wommatul yàlla yad'u allah buy ñaan yàlla bi da'wa ci ñaan laysa fiha ma'sam fii ma'sam mooy li lay indil bàkkaar ñaan boo xam ne du la indil bàkkaar mooy du bàkkaar moom la naan laysa fiha ismun laysa bi ismin wala yad'u bi ismin wala qati'atu rahim waaw ma lam yad'u mooy ma'sam mooy la lay ëjëral ay bàkkaar eh? rahim waaye nekku fa loo xam ne dog mbokk la muy zikrul aami alxaas ba'da al-aam illaa lu dul a'taahu ihdaa salaas loolu yàlla dina ko jox ñett ci benn eh, benn ci ñett yi imma soit bu njëkk bi an yastajiba lahu da'wata yàlla nangul ko ko taloo waxoon na yox soit mu def ko aajilan mooy lu gaaw bi mu ñaanee mu gis ko ci saase wala mu bàyyi man na toog ay at ay at ay weer ay at ay lii mu door koo gis loolu mooy jox na ko lu man di demee benn ngoo aw yasrifa min as-su'i mithlaha ñaareelu possibilité wala mu dàqal ko dindil ko ci lu ñaaw lu toll ni lu la mu ñaan lu mel noonu safaan ba naroon ko këpp ci kawam mu daal borom bi daal di koy ay euh, fegal ñeenteel bi ñetteel bi nag te moom la imaam an-Nawawi ne ah, wa rawahu al-Hakim min riwayat Abi Sa'id wa zada fi aw yaddaxiru lahu min al ajri mislaha mooy ñetteel bi wala boog mu daal aw yaddaxiram lahu mu dencal ko minal ajri ci pay bis lahaa lu mel ni la mu ñaan qaalu ñu ne ko ay eh, ya rasulallah xam nga fee dana benn waaye moo wax fa qaala rajulun min al qawm gaa yi nee na fii ñu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla saa sa idan nukthir kon de dinañ bari qaala allahu akthar ya hada hadithun sahihul isnad illa anna shaykhayni lam yuxarrijaahu an ali ibn ali ar-rifaa'i mu ne lii de xadiis la boo xam ne bu wér càllal la sauf que ash-Shaykhayn imaam al-Bukhari imaam Muslim génnewuñu ko ci xadiis Ali ibn Ali ar-Rifaa'i kon gis nga xadiis bi mu ngi nii kon taxriij bi noonu la ko al imaam al-Haakim daal di soloowe rahmatullahi ala al-jamii' léegi xadiis bi kon bu ñu gisee lii ginnaaw bu ñu gisee taxriij bi mooy xadiis bi nii xadiis la bu boo xam ne lëkkaale ak suñu bunt bi dañuy wan ne lii fii ila ci ay masala min ad-du'a yi ñaan mooy ñaan ñaanu jullit bi laa maxaala lu ñuy nangu la waaye ban façon nangu moo xew loolu la xadis bi ñëw di ñu leeral waaw loolu la ñëw di ñu leeral moo tax al imaamu al xaafid ibn Hajar mu ne euh, fekk mu doon sara hadis euh, bi ñu gisoon euh, kii yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal hadis mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf yaqulu da'awtu rabbi falam yastajib li bi mu koy soloo mu ne waqad qaddamtu jiitaloon naa fi awwalil kitaabi ci njàlbeenu kitaabi du'a téereb ñaan yi imaamul Buxaari al ahadiis ad-daalla hadith yi nga xam ne ñooy tegtale ala anna da'watal mu'min këni ñaanuk way ngëm yàlla gi laa turaddu kenn du ko nangu wa na annaha te ñoom imma yii ñoo mën a nekk an tu'jala lahu al ijaaba ñu gaawal ko daal di koy nangul te mooy ci àddina bi fekk faatuwul loolu même bu dee euh, jegewul ci su bëgg wala ay weer la loolu yi mooy nangul nañ ko mooy gaawal nañ ko par rapport ak lu ñu ko dencal ëllëg wa imma wala boog an tudfa anhu min as la mithlaha wala ñu jañal ko ci loo xam ne safaan la lu mel noonu wa imma an yaddaxira lahu fil axira xayru mimma wala ñu dencal ko alaaxira lu gën lu tax nga ne lool dana rek euh, aw yaddaxira lahu min ajli misla dañ la maa indakum yanfad wa maa inda allahi baax wa maa inda allahi xayr te léeg fay yow li la yàllay fay moo gën liñ ko defe ah, ah na borom bi ci tafaddulan alayka waaw mbaaxam ci sa kaw kese la sinon ñun suñu jaamu yàlla yi adde du ñàkkay rëq-rëq voilà wa ma qadarullah haqqa qadri kon nag yàlla wala mu dencal ko lu alaxira lu gën li mu ñaan waaw kon nag mu ngi noonee quoi waaw moo tax al imam euh, ibnu mu ne mu ne euh, mu ne jawzi nee na i'lam xamal anna du'a al mu'min <laughs> ah xamal ne ñaanu way ngëm yàlla gi laa yuraddu kenn du ko nangu ghayra annahu qad yakunu al awla lahu ta'khiru kenn du ko dengu bokk laa yuraddu kenn du ko borom bi du ko delloo waaw borom bi comme la hadis ba wax am na keer sa jaamum bi tàllal ko ay loxoom di ko ñaan mu delloo leen sifran xaa'imatayn ñaari loxo yi kuttu su leen may dara déedéet déedéet voilà al imam Ibnul Jawzi mu ne i'lam anna du'a al mu'min la yurad xamal ne ñaanu aji wëy ngëm yàlla ji kenn du ko delloo ghayra annahu waaye sauf que qad yakunu awla léeg leen mu nekk li gën a yey lahu ñeel ko mooy taxirul ijaaba ñu yéexal tontu bi borom bi yéexe ko aw yu'awwida bihi ma huwa awla lahu aajilan wala ñu saa soppil ko ko loo xam ne moo gën a yey ci moom gën a baax ci moom nu mu gën a gaawe aw aajilan wala loo xam ne ci kanam fa yanbaghi kon nag ci kaw noonu li li yell lil mu'mini li war ci moom mooy aji ngëm yàlla gi an laa yatruka talab min rabbi mu bañ a bàyyi di sàkku ci boroomam fa tabaaraka wa taala fa innahu muta'abbidun muta'abbadun bid-du'a ndax yàlla dañ koy jaamoo tamit bi ko jaare ci ñaan moo tax yeneen saa sam xadiis bi ñu gisoon bi ñuy tàmbale ad-du'a huwa al-ibaada ñaan ci boppam moo dëgg-dëgg jaamu yàlla gi kama huwa comme moom muta'abbadun lañ koy ñaane bi taslim ci wommatul ko wa tafwid ak bàyyeeg moom moom boroom bi tabaaraka wa taala suñu lépp wa léegi nag hmm? imaam al-Haaki muy wax li nga xamante ne Euh, moom lañ doon wax ne bon amaana ñu ñëw ci bon ci mu mu brosser ko bon xam naa dañ ciy doyloo kon lii muy wax imam Ibnul Jawzi rahimahullah mu ne wa min jumlati adabi du'a mu ne bokk na ci euh, li nga xam ne mooy euh, lu ñu mën a tënke boole mbooloom li nga xam ne mooy tegginu ñaan taxarril awqaat mooy ngay dàkk waxtu yi ñaan waaw te moom lañ la doon wax keroog borom masalik rahimahullahu taala wa radiya anhu abul mahamidi li nga xam ne moom la doon wax waaw awqaatuha inda jami'il arafa loo gisoon nañ ko bii weesu fàttalekul yaa fay jarul ñu ci jaarat voilà ndax am njàng tamit lool lay jariñ manuñu tout le temps ñu nekk tamit euh, di wax la même chose di ko waxaat <laughs> voilà loolu waxoon nañ la ko te lool mooy ca jeexitalu masaalikul jinaani fa la ko waxe woon buntu yim def foofu ci at euh, moom al al al cheikh euh, Serigne Touba Ahmadul Khadim alayhi ridwanul baqil qadim voilà mooy eh, awqaatuha inda jami' arafa qul ramadanu thumma yawm arafa mooy ngay dàkk li nga xamante ne mooy hmm, eh, jamono yi nga xamante ne nii moom la ñuy lool moom mooy mooy jamono yi nga xam ne fa la ñu gën a yaakaar nangu ñaan loolu daa bokk ci teggini waaw ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam quand même xamalewul waxtu yooyu comme niñ ko gisoon ci hadis bi ñu génn ayu du'a asma mu ne jawful layl akhir wa duburu salawat ban ñaan lañ gën a la yàlla gën a nangu mu ne mooy ñaan yi ngay ñaan euh, guddi euh, guddi gi biir guddi ga la ko mujj ak tamit ci ginnaaw julli yi juróom yi loolu waxuñu ko pour rien quoi voilà kon nag di ko dàq loolu daa bokk ci teggin yi waaw waaw kon nag mu ngi noonu loolu daa bokk ci teggin yi ci tegginu ñaan mooy nga nekk di ak taxarril awqaat ngay dàkk waxtu yi alfadila yi nga xam ne yu am ngëneel lañu kat sujuudi comme sujuud wa inda al adhani comme loolu tutuloon nañ ko bi weesu ci mbaytu yooyu al cheikh ahmadul xalim defoon te yëg gisoon nañ leen xadiis yi wa minha bokk na ci taqdimul wudu nga jiital jàpp wax wa salaati ak julli ñaari ràkk daal di ñaan wax istiqbalil qibla ak jublu qibla loolu yëpp ci teggi ni la bokk wa raf'ul yadayni nag yëkkati ñaari loxo yi loolu gisoon nañ ko ci inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba hadis on dena sëy na Nu'man bi ñu doon dund bi weesu borom bi daa teedu nangu lu dul luy seey après mu tudd ar-rajula ah góor gi nga xamante ne yutilu safara yay guddal eh, li nga xam ne mooy tukkeem waaw yamuddu yadayhi voilà ya rabb ya rabb mooy yamuddu yadayhi di yëkkati loxoom yi di ñaan kon loolu daa bokk ci teggi ñu ñaan tax hadis boobu la Euh, boroom xam-xam yi naan kooku moom daa euh, rango li nga xam ne mooy aadaabu ñaan yépp teggi na ñaan yi waaye nag suuf ka am na luy cloche waaw te loolu daa bokk ci charte yi tax tamit ñu nangu ñaan mooy la ngay dunde law waaw ma maqaluhu xaram wa malbasuhu xaram wa ghudiya bil xaram fa naa fa naa istajabu li daalik waaw fekk li muy lekk li muy naan li may sol li muy dund lépp a xaram koog nu ñu koy nangoole kon nag lii teggi ni lay wax waxu la charte yi léegi kon bokk na ci kon di yëkkati sa loxo Hmm? waaye bokk na ci wa taw ba jiital tuub ci sa digganteeg sa boroom xam na yow yaay ci taq ya ayyuhan nas antumul fuqara ila allah waaw ah, ba pare xam ne yaay jaam ah loo man di defit am na ay ricc ricc ak tamit ñàkk mat gu xew waaw nga tuub dellu ci sa boroom wal i'tiraf bi dhanbi nga reconnaître sa bàkkaar xam na yow nit ku taq nga ku dand nga wal ixlaas waaye bokk na ci teggin yi mooy nga sellal waqtitaahihi waaye booy ñaan nga tàmbalee ñaan gi bil hamdi wa sana comme abisu abu abu muhammad euh, muy euh, Ubayd ibn euh, Fadala ibn Ubayd wala radiyallahu anhu gisoon nañ ko fi kam doon wax waa ji ña julli rek kii rek jóg ñaan rek mu ne kii yàkkanti naa waaw waaw ne ko del sant yàlla bàkk ba julli ci yonentam alayhi salaam kon bokk na ci teggi li nga ubbee ko sant yàlla bàkk ko wa salaatu ala nabi Ah, ah julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa su'al booy ñaan it bi as bil asmaa'il husna nga tànn ci turu yàlla yi gën a tedd moo tax kële yaa rabb yaa rabb la doon wax waaw waaye nag loolu lépp matal na ko waaye wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram li muy sol li muy lekk li muy lii lépp a haram kon woo ngi julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam tànn ci turu yàlla yi alxusna yi dëppoog li ngay ñaan yaa arhamar rahimin yaa rabbal mustad'afin allahumma aghithna yu mel noonu waaw yooyu nga xam ne loolu la waaw waaye eh, nga sànn yooyu te loolu daa bokk ci yi ñu yàlla yi ñu yeneen saa salaam jàngal ci tegginu ñaan waaw waaw yaa jat yaa doo ñëw yaa shadid al iqab irhamni ah yaa arhamar rahimin irhamni yow mi nga xam ne yaa dàq yërëm ki yërëmaa te yërëm ma ma eh, doo nekk yow mi tar mbugal yërëm ma <laughs> waaw loolu tamit ci teggin yi la mooy al asma al husna wa mu ne wa adullatu zalika yi tey fekk tudd nañ ko ci téere moom al imam ibnul jawzi ba mu koy tudd kon lii lu am am solo la waaw te daa bokk tamit ci li nga xamante ne mooy ñaan <laughs> euh, kon mooy nit ki il mu sellal buy ñaan dafa am charte yoo xam ne mooy nga xam ne lii jaamu yàlla la waaw nga sellal ko wad'u fad'uhu mukhlisiina lahu diin waaw borom bi nee na ñaan leen ko mukhlisiina ngeen nekk ñoo xam ne ngeen di sellal waaw sellal sellal lahu ñeel ko waaw mais nekk fii ah bon waaye yi daal sawaay ah wax rek waaye moom doy na waar quoi <laughs> o oh, yi moom doy na waar quoi déedéet waaw te tamit bul ne borom bi bo bu jéggal ma wala yërëm ma wala nangam inshita loolu yooyu saasam da ko doon tere voilà borom bi amul dara lu muy denc doolom yooyu te tamit bul yaakaar na sax yooyu day changer dara ñaanal yàlla fekk yéen ngeen nekk ku dogu ci kene dina leen may waaw kon loolu na nekk lu am am solo kon ngay lekk tamit lu lew lool ci charte yi la bokk waaw waaw ba pare euh, euh, nga yada daraa waaw lool euh, qalbu sa xol xolu toroxlu dellu ci sa boroom waaw di mooy tanda ko yi loolu yi da cee nekk te malgré yooyu yëpp sax boo ko defee mooy tamit nga moytu li mu waxoon bii weesu naan bon di ñaan ñaan goo xam ne day am ak mu ngi ci xadis bi maalam yadoo bi ismin aw qati'ati rahim waaw nga moytu ko di ñaan loo xam ne dafa euh, nekk bàkkaar wala dog bokk waaw loolu na nga ko moytu ko mooy di ñaan yoo xam ne baaxul sharia moo la ko tere wa sharia nga ngay xunnu waaw naan waaye man daal daaw ko walam yo sañable waaye dan daal ñaan naa kenn mayuma waaw loolu il faut nga dindi ko sa waaw kon nag loolu lu am am solo la wallahu ta'ala a'lam te xadis bu mel nii xam nga euh, kii al imaam Abu Hurayra yi solo na xadis bu mel nii euh, mu ngi ca imaam Ahmad Ahmad mu ne rahimahullah foofu mu ne boo yoon saa saam dane foofu imma an an yu'jilaha an yu'jila lahu an yu'jil an ya'jilaha an yu'jilahu lahu wa imma an yaddaxiraha lahu mu ne nit ki bu ñaanee amaana yàlla jaala gaawal ko jox wala mu dencal ko ko waaw waaye e, fii leeral na imaam bu imaam abu uh, abdillah al-Hakim ñetti mbir la voilà soit ñu nangul la léegi wala ci kanam wala ñu dencal la ko wala ñu fegal la ci ci ay ay lu toll ni li musiba gu mel ni loolu naroon a dal wallahu taala alam kon xam naa ci kaw noonu dañaa yem ni ah insha allahu taala léegi nag bii di ñëw insha allah ñu daal di gis li nga xam ne mooy xadiis li nga xam ne mooy bu mujj bi xadiisu